asalaamualeykum mbokki soppe da baax group sopp da baax programme spécial gàmmu 2016 jaar-jaaru seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak oustaz El Hadj Niang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 xool naka la ngeen ñu mbindeef sallallahu alayhi wa sallam jëlee soxna ah, moom yenent bi alayhi salaatu wa salaam soxnaam bu njëkk fii ci kaw suuf moo doon Xadija bintu Xuwaylid waaye lu njëkk Xadija di sëy ak yenent bi alayhi salaatu wa salaam amoon na jëkkër bu ñuy wax Abu Haala ibnu Zaraara at-Tamimi yi si ni boroom subxaanahu wa taala mayoon na leen si ñaari bant ki si njëkk moo doon xaala keneen ki moo doon hind waaye bi nga xamante ni abu xaala génn na àdduna lu njëkk xadija di dem ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam amaatoon na beneen jëkkër bu ñuy wax uh, atiix ibnu aiz al maxzumi sini boroom subhanahu wa mayoon na leen ci doom bu ñuy wax hind waaye nag bi nga xamante ni moom atiix ibnu aiz al maxzumi génn na àdduna ci la yenent bi alayhi salaatu wasalaam soo ko jëlee xadija waaye naka la yenent bi alayhi salaatu wasalaam jëlee xadija lu njëkk mu koy jël moom xadija dafa nekkoon commerçante doonoon boroom xaalis nekkoon kuñ xam ci dëkk ba xadija ñëw na ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ne ko dama laa bëgg a jël pour nga liggéeyal ma bi nga xamante ni ngeen ji mbindéef sallallahu alayhi wa sallam d'accord na ci la ko Xadija booleek benn xale bu ñuy wax sara ci lañ génnee ca dëkk ba muy Màkka daldi jubali Saam ngir commerce ji waaye ci yoon bi romb nañ fa benn làbbe waaye yenent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee ba jub si làbbe bi jàdd na ci benn garab toog fa bi fa toogee làbbe bi daldi woo Maysara ba Maysara ñëw mu ne ko kee nga àndal mooy kan Maysara ne ko kee day Muhammad la tudd ñu ngi bàyyeekoo Màkka làbb bi daal di wax ak Maysara ne ko kee day njort naa ne ab yenant la ndax garab gee mu wàcc ba toog fa képp fu mës a jaar rek ab yeneent la waaye loolu la yenent bi alayhi salaatu wasalaam jóge ànd ak Maysara ñu continuer seen yoon biñ demee ba àgg yenent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo njëkk a jeexal marsandiis bi ñibbisee lépp loo xamante ni waay mës na ko àndil xadija ci bénéfice moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam àndil na ko duubulam xadija kontaan ci lool ci la woowee Maysara ba Maysara ñëw moom xadija ne ko dama bëgg nga nettalil ma euh, la nga gis ci tukki ba yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko Maysara nettali lépp la nga xamante ni gis na ko ci yoon wi euh, ci noonu nag mbokk yi ci la xadija xelam demee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bëgg sëy ak yenent bi waaye xamul nan la koy waxee bi amee mu dem ci xaritam bu ñuy wax Nafisa waxtaan ak Nafisa ne ko man dey sama xel wax dëgg yàlla nekk na ci Muhammad waaye nag xaw ma nan la koy waxee Nafisa daal di tontu Xadija ne ko bàyyi lépp sama loxoot naa ko dox comme ni mu waree Nafisa sol ay dàllam dem seeti yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ak agsee ci kër yenent bi ñu toog di waxtaan ci beneen fànn waaye ci biir waxtaan bi Nafisa daal di koy xamal ne ko ah yow day Muhammad war ngaa jël soxna ndax soxna jot na ci yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tont Nafisa ne ko Nafisa man kan lay takk gis nga ma awma xam nga melokaan bu may dund waaye bi waxee loolu Nafisa ne ko man day sama xel dafa nekk ci Xadija yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu Nafisa ne ko Xadija ndax yaakaar nga ne Xadija su ma ko bëggee mu nekk sama soxna est ce que dana d'accord Nafisa daal di wax ak yenent bi ne ko bàyyi lépp ci sama loxo dana ko dox comme ni mu waree waaye mbokk yi ñuy déglu dañuy gis ne jigéen ñi dañuy doxalee noonu ndax Xadija mi nga xamante ni moo bëgg ngeen di mbindeef sallallahu alayhi wa sallam feeñu ci fexe na ba yabal xaritam. xaritam bi ñëw na waxtaan ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba fi mu nekk nii bu delloo si Xadija day mel ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy sàkku sëy bi fekk na Xadija ci boppam moom moo bëgg sëy bi waaye bi Nafisa génnee dem ab diir mu ñëwaat ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxtaan naa Xadija li ma xamal nag mooy ndax ku mel ni Muhammad dana ñëw ci kër bëgg fa soxna ñu koy delloo Xadija nee na d'accord na nangu na pour sëyal la ah mbokk yi bi loolu amee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak ay kilifaam ndax jamono yi kilifaam ñi fa nekkoon jamono yi moo doon Abu Taalib ak eh, Hamza ak Abbas ba ci Abu Lahabin ndax jamono yii lu njëkk lislaam la Abu Lahabin bañagul woon yenente bi sallallahu alayhi wa waaye noonu lañ yabalee Hamza Xamza dem ca kër Xuwaylit Xuwaylit mooy pàppay Xadija biñ demee waxtaan ak pàppa ji pàppa ji sax ci njëlbeen dafa bañoon waaye mu jigéen nag ci la àndee ci sëy bi noonu lañ jëlee Xadija may ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñi gis ne Xadija ci biir kër yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk jigéen ji mucc ayib jigéen joo xamante ni lépp lu ñuy seet si jigéen rek mu ngi ci moom fu borom këram nekkee si jafe-jafe mu taxaw ci wetam jàppale ko fu borom këram jaaxle mu jàppale ko ah, gis nañ loolu si njëlbéenu lislaam bi nga xamante ni ngën di mbindeef sallallahu alayhi wa sallam bàyyeekoo ma ci xuntuma ah, jibril dikkal ko fa njett ko ba mu sonn bi ñëwee ci xadija li mu njëkk a wax mooy zambilooni zambilooni sàng leen ma sàng leen ma waaye dañuy gis ne xadija moo ko dalal defal ko ah, loolu la sinimaam Seydil Xaaji Maalik Si di nettali ci xilaasu zahab xadijatun sakkanat bil xalbi xaailatan lam yuxzika allahu fi daarayni la takimi xadija ne ko yow muhammad sunu boroom du la seetaan du la gàcceel ndax nit ku baax nga kon nañu gis ne mbokk yi xadija eh, dafa taxaw ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ko jàppale eh, jàppale bu mucc ayib eh, lii nga xamante ne wax nañ ko si njëlbeenu ko beex sa bi buñ ñëwee ci palaasam danañ ci taxaw yaatal ko comme ni mu waree dañuy yem fii kon ba beneen yoon ñëw mottali jaar jaaru ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kaana min fadlin fa min allah wa ma kaana min naxsin aw zalalin aw sahwin aw nisyaanin fa minni wa min shaytaan wallahu wa rasuluhu minhu bara assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu